ñu ngi woon ci yónni gi alayhi salaatu wassalaam yónni woon seydina abu muusa ak seydina muaaz ibn jabal ilal yaman gisoon nañu nettali bi jeexaloon nañ ko walillahil hamdu wal te gisoon nañu naka la leen alayhi yebale ak bi mu leen yebalee ci mission boobu ana nañ lañ ko taxawee ak nan lañ ko defee gisoon nañu ci jataay bii nii ñu génn seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu bam ne foofale ak yi nga xam ne moom la doon taxawee bi nga xam ne ci la ne Yemen ñu gis ci kan mooy seydina Muaad radiyallahu anhu nga xam ne yowmal qiyaam comme li aleyhi salaatu wassalaam wax mooy jiitu boroom xam-xam yi jiite leen sànni ab xeej lu toll fa muy dal lu toll noonu mu ne seen kanam gisoon nañu tarjamaam ci lu jiitu woon moom seydina Muaad ni Jabal radiyallahu anhu mi nga xam ne kama qaala mawlaana bni mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah fi xadiisin qad axrajahu abu nu'aym fi lxilya naka noon alimaam alxaakim an-naysaabuuri daal di koy wéral alimaamu dahabi daal di ciy ànd ak moom am na leen loo xam ne imaam al Buxaari def na ko taaliq bi muy def tafsiiru suuratu naml seydina abdallah ibn mas'ud taalibeem yu bari jële nañ ko ci moom ku mel ni masruuq abil ahwas tamit nettali na ko ah imaam ash-Sha'bi it daal dina koy nettali moom mawlaana ibnu Mas'ud dafa masa jàng mu ne inna Mu'aadan kaana ummatan qaanitan lillahi xaniifan wa lam yakun min al-mushrikiin ah bi mu waxee loolu taalibe yi ne ko ci riwaaya Sha'bi bi Abu Amir Sha'bi mu ne benn waay buñ naan Farwat ibn Nawfal mu foog ne Seydina Abdallah ibn Mas'ud dafa juum mu ne ko inna Ibrahim inna Ibrahim Seydina Abdallah ibn Mas'ud répété waat ne inna Mu'aadan kaana ummatan qaanitan lillahi haniifan walam yaku min al mushrikiin laa lii na de <laughs> seydinaa wa mawlaana ibnu mas'ud xam nañ kan mooy ibnu ummi abd mawlaana ibnu mas'ud mi nga xam ne neewoon na amul benn aaya bu wàcc ah, amul benn aaya bu wàcc amul benn saar benn aaya bu wàcc lu dul ne man ibnu ummi abd man ibnu mas'ud xam naa kañ la wàcc ak fan la wàcc ak lan moo tax mu wàcc te bu ma xamoon ku ma gën xam alquran gin ma koo dégg gin ma koo xam nit ñi di takk seeni warwaay di jël seeni convoi di dem di uti xam-xam ci kooku man duma réeréelu dinaa def noonu waaw waaye gisul koo xam ne mel na noonu ba mu man fa dem waaw moom mi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam déggoon muy jàng ibnu ummi ma ibnu ummi abd radiyallahu anhu mu ne man araada an yasma'a al-qur'aana ghaddan tariyan kama nazal falyaqra bi qiraa'ati ibnu ummi abd la la yeneen bi alayhi seydina eh, ibnu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne man araada képp koo xam ne bëgg naa jàng alquran comme ni ñu ko wàccee waaw comme ni ñu ko wàccee na ko jànge ci njàngina ibnu ummi abd muy abdallah ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ghulaym mu'allam waaw ra'i ghanam sàmmkat ba nga xamante ne nii ghulaym mu'allam ku ñu jàngal la moom moo wax lu rëy lii ci Seydina Muaaz dane inna Muaazan Muaaz dane woon um, kaana ummatan qaanitan lillah xaniifan walam yaku min almushrikiin xam nga loolu alquraan moo wax <laughs> dane Seydina Muaaz nekkoon na waaw parce que moom moo mujjee génn àddina Seydina Muaz Seydina Muaz jamonoy Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ci la génn àddina ca fan ayna fan la xewoon mu nga xewoon ca bilaadu Sham foofu la la génnoon àddina moom Seydina Muaz ndeysaan ndeysaan Seydina Muaz Mawlana ibn Mas'ud moom la 32 ci xilaafa Seydina am ñu ne la la 32 33 am sax ñu ne looy la 34 ñëw na ba la 34 ci la génn àddina moom Seydina Mawlana Ibn Mas'ud ci jamonoy Seydina Usmaan mu ne inna mu ne Mu'aaz inna Mu'aazan Mu'aaz ne woon na mooy kuy jàngal yiw ay ñoñam waaw modèle la woon moom rek équivalent li ngay xeet li ngay dem ci yow xeet fekk fa qualité yi ngay fekk ci ñu bari ñu dajale ko ngir ñu ne xeet lii aw xeet la communauté loolu lépp la Muaz daje ci lu dajale ci lu baax nekk royukaay nekk modèle qaanitan la waaw toroxlu ngir boroomam subhaanahu wa ngir boroom bi subhaanahu wa taala daldi mooy yépp yoon jeng lépp yoon wu dul yoon wu jëm ca yàlla subhaanahu wa taala walam yaku minal mushrikiin te bokkul woon ci ñuy bokkaale taalibe yi ne ko ah <laughs> inna ibrahima dañ jàppoon dafa juum ne ko non inna ibrahima mawlaana ibn abbaas muy taalib farwa ibn nawfal ne inna ibrahima mooy kon xam naa suñu sëriñ bi daa juum dana alxuraan inna ibrahima la wax da waxul inna muaada seydina mawlaana ibnu abbaas ibnu mas'ud répété waat ne inna fa aada inna muaadan kaana ummatan inna muaadan kaana ummatan qaanitan lillaahi haniifa wa lam yakun minal mushrikiin waaw walla imaam Sha'bi mu ngi ko jële woon ci Masruuq ci beneen yoon ah voilà mu répété waat mu wax leen nag ne leen nag Seydina Ibrahim ñun dañ ko doon melale Muaad dañ ko doon melale kon Seydina Ibrahim dañ doon wax moom mooy Seydina Ibrahim alayhi salaam ci moom mooy comme moom ñëw niroo voilà allahu akbar Allah moo tax moom la yonent mi alayhi salaatu wa salaam yónni ni'ma ni'ma haadaa ay way ni'ma rasuulu ni'ma rasuulu eskay bilib bu yonent mi alayhi salaatu wa léegi nag tey lañu war a gis zakat comme ni ñu ko digga woon comme ni ñu ko digga woon kon fa naqulu walillahi alhamd alhamdulillahi wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ahkaamu zakaat attey zakat soit ñu ne ahkaamu zaka kitaabu zaka muy téere bi wax ci wàllu zaka kon ñun li ñu war a gis ab téere la bu réeréeréeréer waaw mooy suñu dernier avant dernier ci ay masala yu ñuy gis ci siira bi ndax waxoon nañ la dañu fàtte woon li jëm ci wàllu aqiiqa ci wàllu tudd doom ah tudd ak li ci jëm àtte yi jëm ci lool xukmul mawlud duñ ci sori duñ ci sori dañuy gis rek xaj xaj kayfa xajja rasulullah te loolu mooy li am solo naka la yonent bi alayhi salaatu salaam aje woon kanta at tey gisoon nañu yooyu ak wuute yi ci Zaadul Xujaaj moo tax duñ ci taxawaat lii nii zakat mooy suñu avant dernière insha allah ci masala yu mag yoo xam ne war nañ ko gis. Eh, incha allah dañuy def comme niñ defoon ci wàllu ramadan sawm defoon ko ci euh, salaatul janaiz jullee néew ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne gutoot gisoon nañ leen ak defoon ko ci julli àjjuma ah salaatul jumaa ahkaamul jumaa ak julli al jumaa dafa nekk bunt bu ama ama am solo boo xam ne ëpp naa foowe walla ëpp naa ñàkk a jox jox jox yitte gi mu war moo tax euh, pour l'instant pour l'instant liñ mooy je un peu dubitatif entre e, ñu yaatal bu baax a baax wala rek ñu tànn lenn rek waxtaan ki ci wàllu zakat parce que kitaab la ab téere la ak téere la waaw te dafa bari am na nay furu am na tamit ay ay masala yu bari lañ te comme que newuñu ci euh, jataayi fiq loolu moo waral questionnement bi est-ce que dañoo war a yaatal bu baax wala rek ñu fexe tënk daal waaye daal euh, finalement daal ni mooy nañ defoon rek avant yañ doon def avant rek des fois ñu ne woon dañuy tënk mais affaire bi ce n'est pas tënkaabal des am na yoo xam ne mënoo leen a tënk loo tënk tënk foo jaar di nga ko di ko di nga ko yaatal amoo mënoo ci dara waaw même bu dee leneen nga bëggoon dafit mënoo ci dara parce que c'est des ala yoo xamante ne nii <laughs> ñoom ñooy wane seen bopp mënoo ñëw sauter wala ne bon on y va wala grawul tu ne peux pas mooy. bu dee ne da am suusiwu yaatal te tamit mu njariñ li gën a bari parce que ñi ko soxla dafa bari surtout zakat le fait que mu nekk farata joo xam ne nit ñu bari concerné na leen te xamuñ ne concerné na leen parce que ñu ngi jàpp seen bopp ba léegi ne ay pauvre lañu waaw ñoom jàpp nañ ne ba léegi bu ñuy xool seen bopp. dañuy xoole ba comme si c'était un étudiant moom boppam ba léegi day jàpp ne étudiant la woon temps yam dëkkee neuf mètres carrés bu dee ci ci ci tugal hein dëkk fa ak ay ay quatre person wala deux person wala trois di door dàqe sawaay di jàngee ka def petit boulot ni ko gaa yi waxe te benn pour boulot petitul l'islam xamul petit boulot waaw lépp loo xamante ne ni nit ki ci lay ñaqe man cee suturlawoo loolu lislaam du ko xeeb te du ko tudde petit déedéet amal amal la na nekk lu rek waaw moom day gise boppam comme si moom kooku la ba léegi alors que situation am changé na bu yàgg yoratul statut étudiant bu dee tugal la ne même bu dee Sénégal nekkatul étudiant pour moom mu ngi Cheikh Anta ba léegi ñu koy raisonner loolu la jàppe boppam alors ci est devenu cadre maintenant il travaille mais il a dans sa tête comme si c'était un étudiant jusqu'à présent alors que c'est pas bu ñuy wax ñi am ñi nga xam ne ñoo fiix fiix sax dafa xaw a sori ndax fiix moom mais mooy ñi nga xam ne rek vraiment ñu ngi ci classe moyenne bi nga xam ne yow am na lu muy demee hein yow war ngaa joxe zakat ñu bari jàpp nañ ne ñoom waru leen waaw ndax mais darul sax question bu ñuy posé wu loolu nag problème la loolu problème la parce que na la leer ne alal joo lekk joo xamante ne loo waroon a génne zakat la mais safara ngay lekk mooy li ngay lekk du sa àq àq way ñàkk ñi la moomoo ci dara buur yàlla mooy xool ci alalu jaan ñi ginnaaw bi mu leen mooy ku xool ku ko neex mu jox ko lu ko neex tibb ci lu ko neex ne joxal leen ma ko ñoom diw loolu nag la def ci wàllu zakat bés lim la ne nag joxal ma ko ñoom diw nga koy lekk loolu jëx la rek du la ci génne xaw ma woon non da nga ko war a xam waaw parce que dëgg la manuñu ne zakat bépp jullit daf ko war a xam de A dugg ci ci ci détails yi loolu waxuñu loolu mais képp koo xamante ne ni ci wàllu sharia bi yépp li nga xam ne daf lay concerner nga war koo def loolu noonu farata la nga xam ci li nga xamante ni mooy li man da ñàkk nga xam ko te moom ngay jaamoo yàlla loolu moo tax affaire julli nii mu nekk farata jullit bu ne xam affaire yi affaire njàpp nii nekkul ay ñu naan boroom xam-xam yee ko war a xam ñépp a ko war a xam parce que ñéppay jàpp tous les jours minimum cinq fois wala boog lu ko gën tuuti bu dee waa ku mën a téye jàppam la ba lu bari ak yooyu yooyu mooy yi nga xam ne mooy lool daruri la nit ku nekk xam ko waa ji nga xam ne dafa ñëw ba commencé di am dara moom it dañ naan ko hé jógal nga xooli ahkaamu zakat waaw xam nga zakat du kuy liggéey kese koy joxe yooyu yëpp dinañ ci ñëw insha allah waaye kon insha allah daal ñun ni ñuy def on va essayer de faire comme ni ñu doon def waaye daal dañuy dem rek waaw bàyyee daal suñu bopp buur yàlla daal subhaanahu wa taala waaw yàlla na buñ ko eh, eh, mooy noonu la loolu mooy tout le temps tout nit ki dafa war a xam ne ci boroomam la jóge te ci moom lay delloo te moom mooy ki nga xam ne dëgg-dëgg mooy jëf waaw moo ñu bind moo bind li ñuy jëfit waaw mooy daal buñ ci newee ñu ne rek lu yàlla dogal rek ñu xam ne foofu fu mu ko yemal rek ñu xam ne foofu la yem waaw insha allah léegi pour débuter waaw affaire bi nag <laughs> am na gaa yoo xam ne c'est sûr que ñoom affaire u start-up lañ ko bëgg a def affaire u non pas waa affaire fast food waaw am na ñoo xam ne li leen doon gënal fii mu ne mooy nga ñëw ne nii aywa tag bon zakat temps way waa ji il a un salaire il a ça ça ça il ay affaire fii léegi tak tak tak rak tak tak teg aywa wax ma zakat bi lu muy doon ak lii nga wax ko mu jeex na dem yoonam foog ne affaire bi moom pour moom lool xam-xam nag dadut loolu parce ku mel noonu bu demee tuuti am lu lënt tuuti dootul xamati li muy def day day day ñëwaat. te yooyu nag mooy il nit ki xam fan la affaire yi tegu boo xamee yu bari masala yi fan la tegu ndax dafa am fu mu tegu dafa am balluwaay ci alquran ak sunna fan la jóge ak fan la tegu ak lan mooy sages bi nekk ci ginnaaw ak yan ñooy yi nga xamante ne man la ñàkk ngir ñu ne diw man koo mën a joxe zakat moo xam ci waa ji koy joxe walla ci alal ji muy joxe hein ak yi nga xam ne ay mawaani' la yoo xam ne bu amee zakat manu faa am même waa bu dee milliardaire laa mais alalam moom condition zakat euh, kiiwu ko remplir ko moom du joxe fifteen alors que waaj ji même bu dul millionnaire sax mais nag remplir na liiwu zakat yi conditions yi da koy joxe waaw te bu boobaa y de contradiction nga naan waa jële di milliardaire moom du joxe zakat kii nekk nekk à la classe moyenne di gagner ay milliers d'euros nga ne day joxe kii dañ naan la parce que affaire yooyu nag li tax mooy da ko waroon a xam parce que affaire yi teguwul cim xel waaw moo tax affaire bi c'est pas ay nañu dóor mu daanu c'est pas dóor mu daanu il faut faire di dem par ndànk muy leer te fi ñu doon commencer tout le temps bu ñépp fàttale ko ci mujjee gis ci masala yi mës a gis mooy tasawurul masala mooy définition lan mooy masala mi mooy masalaam zakat la ñuy wax mais zakat bu ñu xamul lan mooy zakat hein xamul lan mooy zakat nan la ñuy nan la ñuy doxale doxale doxal dina jafe de loo xam ne xamoo lu xamoo lu loolu day naqaree ah day naqaree nga ne danga koy appliquer de moo tax fi ñuy tàmbalee mooy mooy définition az-zakaatu hein zakaatu dafa am ay féeri ku mel ni al imaam ibnul asiir raxmatullah alayhi mu ne wa aslu zakati fi lughati at-tahaara wan namaa'u wal barakatu wal madhu wa kullu dhalika qad istu'mila fil qur'aan waaw moom définition bi mu joxe mooy lii lay tekki mais ñëwagul ci ñu accès guñu ci étymologiquement fan la bi jóge lool dafa am ay défini définition dafa am ay définition dafa am ay façon waaw définition dafa am ay façon hein dafa am ay façon léegi fii nii moom définition bi mu joxe mooy bu ma nee lii lan la waxoo ma yow maa hiya affaire bi dëgg-dëgg mooy lan mais danga ma ne lii mooy lee waaw lii boo bëggee xam ma ne mais lan mooy ceeb nga ne mooy lu ñuy lu ñuy lekk la ay kii nekk fa mooy ba léegi yow waxoo ceeb mooy yaa ngi mooy walla nga ne ma ceeb loo xam ne boo ko lekkee da ngay suur la walla mooy yow kooku façon définition boobu baax na mais am na lu ci des mooy yooyu yëpp ngay boole. al imaam ibnul asiir mu ne. aslu zakat cosaanu moo zakat mooy zakat li muy ci luxa ci langue. li muy tekki mooy ak tahaaratu mooy ak laab ak set wan namaa u day tekki tamit ak ak jëm ci kaw augmentation mooy loo xam ne day pousser di di bay waaw namaa mooy loo xam ne day dem di di kawe di kawe par ndànk-ndànk voilà léegi léegi mu ne wal baraka al barakatu tamit dañ koy mooy azaka day tekki loolu ci langue étymologiquement xam nga baraka day yokk buñ naan yàlla yàlla barkeel mooy yal na yàlla yokk andamaa u luy jëm kaw di avancé hein wal madhu ak tagg mu ne wa kullu dhalika qad istumila fil qur'an te nag yii nii yépp nga xam ne arab yi dañ koo xam yii yépp alxuraan utilisé na ko wal xadiis waaw la al imaam ibnul asiir mu ne wa waznuha fa'ala ka sadaqa mu ne waznam mooy sheemam zakaatu comme fa mooy waznuha fa'ala comme sadaqa ndax waaw bi moo yëngu waaw ñu mujj def alif zaka voilà léegi loolu mooy côté boobu naka lu mel noonu it la al al fayyumi wax rahmatullah alayhi moom it ci asxaabul lugha hein kanta ku mel ni al imaam al xaafid ibn xajar boo demee ci boroom kii nu mu tudd Euh, lisaanul arab tamit joxe na fa euh, euh, définition yi al misbaax ak yooyu yooyu yëpp andi nañu tamit seen définition zakat al imaam an-Nawawi ci al majmu' rahmatullah alayhi mu ne ci biir waxam ginnaaw bi indee mu ne

mu ne neena moom imaam an-Nawawi ci al-Majmu' mu ne az-zakaatu tathiirul lil maal zakat day setal li nga xam ne mooy alal wa islaahun lahu di ko yëbënal wa tamyiizun di ko ràññee wa inmaa'un di ko yëkkati muy gën bari kullu dhalika qad qiil lii lépp nag wax nañ ko waaye mu ne moom Abul Hasan alwaxidi wal azharu anna aslaha an ziyaada waaye li gën a feeñ mooy ne cosaanu zakat ci yokk lu jóge yuqaalu dañ naan zaka zar'a yazku zakaan waaw wa kullu shay'in izdaada faqad zaka mu ne waaye li gën a feeñ mooy cosaanu zakat ci yokkute lu jóge az ziyaada ndax dañ naan zaka zar'u zaka yokku na azzaru mooy mbay mi waaw ma ñëwee ne ah sama toolu dugub bi de moom mu ngi pousser voilà zaka azzaru mu ngi mu jëm kaw yazku mu ngay yokku zaka nag yokku mu wa kullu shay'in te lépp loo xam ne lii mooy étymologiquement isdaada dafa yokku faqat zaka loolu yokku na mooy lañ naan zaka waaye zakaa mu ne wa zakaatu aydan as-salaa day tekki tamit ak mbaax ak yiw mu ne foofu nag wa asluha ci côté boobu buy tekki lool min min ziyaadatil xayri foofu day cosaanam mooy ci yokkuk yiw lay lay lay tekki foofu moo tax mu ne yuqaalu rajulun zakiyun dañ naan hada rajulun zaki rajulun zaki góor gu gu gu gu ngi waay ku set te yiw ngi ku bari yiiw ku bari yiiw a mu ne ay zaaidul xayri ku yokku yiiw la min qawmin azkiya kii dafa bokk ci nit ñu mu ne dañuy wax wa zakkal qaadi shuhuuda ida bayyana ziyaadatahum fil xayr mu ne buñ nee wa zakkal qaadi ashuhuuda juge bi de mooy wax na lu rafet setal innocenté ñi nga xam ne ñooy euh, témoins yi ñi témoin mbir mi benn fee kañ la ñuy wax lool mu ne ida bayyana ziyadatahum fil xayr bu dee ne dafa leer bu leeralee seenu féete kaw guñ féete kaw ci giiw waaw mu ne wa summiya maa yuxraju min al maali lil mus lil masaakin bi ijaabi shar'i zakata mu ne ci noonu moo tax yiiw googu nga xam ne mooy yokk giiw googu comme buñ nee zakkal xaadu shuhud mooy war def na témoin yu rafet ci ñoom waaw wax na seenu yiw wax na si ñii yiiw gi ñu yiiw yooyu yëpp daal na koy wax mu ne loolu ci noonu lañu woowee li nga xam ne moom lañuy génne ci alal lil masaakin di ko jox miskin yi bi ijaabi shar'i ndax li ko sharia faratal zaka ñi koy woowee zaka li annaha tazidu fil maali alladhi ukhrijat minhu lii mooy istilaah moom lay ñëw ci ci eh, dafa am istilaah ak shar'an istilaah la la doon wax mooy ak yokkute day tekki ak yiiw mais nag ci wàllu sharia mooy alal la joo xam ne dañ koy génne ah dañ koy génne ci alalu waa ji nga xam ne moom condition wu génne zakat dafa dafa dafa dañoo dañoo rempliru ci moom waa jooju mu war koo génne hein kooku noonu ci wàllu sharia ci loo xam ne parce que sharia moo ko farataal ne lii nii waa ji da koy joxe par force voilà léegi nag hein mu ne lan moo tax ñu koy woowe lool zakat bi ñuy génne mu ne ndax li annaha tazidu fil maal alladhi ndax alal ji ñu génne zakat zakat du ko wàññi de mais da ko yokk wa tawaffuruhu fil maana wa taqiyatan wa taqiyihi wa taqiyihi al afaat wa tuwaffiruhu fil maana wa ba léegi mu ne li tax ñu woowee ko lool mooy da koy yokk mooy li ngay génne te loolu xadiis la yonent ma lay saa saa moo ne maa naqasa min maalin sadaqa sa sarax du sarax mooy wàññi zakat zakat kenn du ko génne sa alal ngay ñàkk parce que génne naa zakat moo tax amatuma dara non da koy gën a barkeel buur yàlla ubbil la yeneen bunt yiw ak bunti am te tamit wa taqihil afat te da koy hein da koy setal ci Euh, gaaf yi wana yi mën laal alal ak yi nga xam ne yu taq-taq la ak yu jaarul yoon waaw léegi xoolal al imaam al xaafid ba léegi ci étymologique ci al fath mu ne wa zakaatu fi lughati annamaa'u zakaa ci langue li muy tekki mooy ak yokku annamaa'u waaw yuqaalu dañuy wax zaka zar'u idha nama comme li ñu gisànq zaka zar'u mooy mbay mi yokku na idha nama mooy dañuy wax zaka mu boobu mooy idha nama bu yokkoo rek waaw mu ne wa taridu aydan fil maali wa taridu aydan bi maana tathir zaka non seulement day yokku day tekki yokku mais day tekki ak setal comme li ñu gis sànq tamit hein day tekki ak setal ak laabal bu muy laabal alal ja muy jóge waaw ñaar yi yépp nag ci sharia dañ koy tekki moo tax mu ne aw moo tax mu ne wa shar'an bi'al i'tibaarayn ma'an waaw mu ne ci wàllu sharia nag gis nga ñaari yi ci wàllu lugha di tekki ak yokk mais di tekki ak setal nga xam ne mu zakat tazkiya zakiya yooyu yépp ci la ñoo bokk racine mu ne ci sharia ñaar yépp la sharia yi utilisé te ñoom ñépp la bàyyi xel mu ne amma bil awwal fa li anna ixraajaha sababu li namaa'i fil maal aw bi maanaa anna al ajra bi sababiha yakthur mu ne côté bi nga xam ne mooy liñ ne zakat ku ko génne day yokku sa alal mooy day yokku sa alal waaw génn ko day sabab la tax la bu tax sa alal di yokk ndax buur yàlla da koy barkeel aw wala boobu bi maanaa annal ajra bi sababiha yaksu ndax mooy walla këne nit ki bu ko génnee bu ma amee cinq cent mille am lu ma ci génn zakat am na lu wàññeeku mais yokk gi ñuy wax mooy ci kanam la buur yàlla da koy barkeel mais it am na geneen yokk ba nga ko génnee mooy buur yàlla day yokk sa yiw la ci yokk waaw mu ne aw bi maanaa anna muta'alliqaha al amwaalu zaatu nama ka tijaara wa ziraa mu ne am na beneen maanaa bu ci ne ci moo zakaa këne yi nga xam ne ñoo laqu ñoom ñoom ñoo lëkkaloog moom mooy yi nga xam ne moom lañuy génnee zakat ci alal yi mooy yi nga xam ne mooy alal yi nga xam ne day day yokk waaw kat tijaara comme alal yi nga xam ne dañ koy commercer wa ziraa wala yi ñuy bal yi ñuy baye yi ñuy baye voilà mooy am mbay ainsi de suite ba li mu wax léegi nag ci wàllu sharia mooy lan xam nga lii nii lépp mooy dugalaaleel na sharia mais am na benn définition boo xam ne bon pour bañ a dugg ci mazhab bii nii la koy kii mazhab bii nii la koy euh, nii day définition lañ joxe ci wàllu sharan mooy lii ah mooy al axdu axdu shay'in maxsuus déglu axdu shay'in maxsuus ah min maalin maxsuus fii waqtin maxsuus ala awsaafin maxsuusa li taaifatin maxsuusa axdu shay'in maxsuus min maalin maxsuus fii waqtin maxsuus ala awsaafin maxsuusa li taaifatin maxsuusa waaw <laughs> mën nañ ko tënk boo dajalee définition yi ci boroom xam-xam jox ci wàllu sharia lan mooy axdu jël maalin maxsuus alal joo xam ne ju jagoo la mooy axdu shay'in maxsuus pardon jël lenn loo xamante ne nii lu jagoo la lu spécifique la lu particulier lu ñuy jël ci alal lu ñuy jël min maalin loo xam ne ci alal lañ koy jële alal nag wax nañ la du ay euro kese du ay dollar kese du ay dalasi kese kon alal euh, ci alal dara la lenn la lu ñuy jël ci alal ci jamono joo xamante ne nii ju précis la waaw ci alal surtout yi nga xamante ne moo yépp am jamono dinañ ñëw par exemple ci an-naqdayn al-dhahab wal-fidda muy or ak argent ana kañ mooy lan mooy charte or ak argent wax nañ la sànq junju nañ la ne mbir yi dafa am ay conditions yoo xam ne il faut mu remplir non seulement ci ki waay waa waa ji war a joxe zakat mais ci alal gi mu war a joxe est-ce que remplir na lu nekk ci ñaari parties yooyu dafa am ay conditions yoo xam ne fokk mu remplir ko bu ci deñ mooy mawaane yi benn bu ci fell day tax kooku du joxe zakat moo tax buñ la nee axdu shay'in maxsuus mooy loolu dañ ciy xame lan këne mënuñoo jël alalu nit ki lépp waaw mënuñu jël alal ñëw ne dañuy jël zakat ci alalu nit ñëw jël alalam yépp loolu man da nekk kon day nekk loo xam ne shay'un mbir la maxsuus kon ñoo xam ne une partie d'un la waaw une partie d'un tout lañuy jël min maalin maxsuus muy alal ju jamoo joo xam ne côté boobu nag mooy min maalin maxsuus ci la ñuy jëlee ci lañuy ñuy gisee parce que axdu maalin maxsuus buñ delloo ginnaaw première bi mooy côté boobu li nga xam ne insha allah moom lañ fay traité ci axdu maalin maxsuus mooy façon alal mooy eh, loolu ñuy jël ñaata la war a toll ci alal ju ne bu dee ay xar la. ñaata laa am droit jël bu dee basi la orge dugub maïs riz gerte yooyu yépp ana lan ñaata laa ci war a jël mooy shay'un maxsuus wala sama salaire hein sama salaire wala man sa li ma xam ne maa ko doon denc di ko cotiser di ko denc ba mat sàngam loolu ana ñaata laa ci war a jël mooy shay'un maxsuus boobu il faut lu tagooloon il faut ñu xam ñaata la waru la nekk loo xam ne dañ naan bon prenons bon à peu près ça non pas à peu près il faut être précis et charia da koo teg d'une façon précise moo tax kon axdu jël shay'in maxsuus loolu dinañ ci taxaw bu baax bu ñuy gis ana lan la ñuy jël ci alal yi min maalin maxsuus ci alal joo xam ne ju jagoo la mooy du façon alal ju ne buñ nee nit am na rek ay wanañ ci jël zakat déedéet du loolu dafa am façon alal yoo xam ne ci la sharia ne lii ci la ñuy jël a ah, ci la ñuy jël zakat te yooyu dinañ leen lim am na yuñ ci wax sànq mooy an naq day ni or ak argent ak li jëm ci ñoom ak alxububu wa zar'u wa thimar li jëm ci yooyu léegi est-ce bu boobaa la ñuy gis min maalin maxsuus ci alal ju jagoo joj mooy est-ce comme que dañ ne yow sànq or ak argent dañ ciy jël dañ ciy jël zakat j'ai une question j'ai si si et seulement si j'ai des bijoux yoo xam ne en diamant la wala man ma am diamant ma yor ko dul pour lu may sol mais maa ko moom sama trésor la bu ma denc est-ce que loolu noonu diamant dama cee wara génne zakat comme ni may génnee ci or ak argent émeraude est-ce que dama ciy génn zakat les pierres précieuses yi nga xam ne du or ak argent yi nga xam ne moo jëm ci corail yi ak yu rafet yooyu nga xamante ne nii ah maadin yi est-ce que loolu dama ciy génne zakat bu boobaa la ñuy xool est-ce que loolu dañ ciy génne zakat min maalin maxsuus waaye ci loolu ci laay xamee mais est-ce que yaa ngi fiy wax jur gi mais est-ce que fas dama ciy génne zakat géléem est-ce que dama ciy génne zakat berkelle est dama ciy génne zakat est-ce que mbaam dama ciy génne zakat est-ce xar dama ciy génne zakat est-ce que ganaar dama ciy génne zakat walla kanaara ci boobaa lañuy xool min waa ju yor poulailler bu ne gàññ sa way hein est-ce que da ciy génne zakat min maalin maxsuus moo ñuy régler loolu hein ci alal joo xam ne ju jagoo la mais mu ñëwee ci wàllu waa ju am ay bii toje alalu jàmbur ñëw toog denc ko di ci dund mais comme que dafa bari ay milliards la yow nga téye ko di ci dundu ba ndànk affaire bi ba mu ba zakat war ci conditions yi war ci lool est-ce que alal jooj war nañ ci est-ce que alal jooj waa ji da cee war a génne zakat boobu la ñuy xool maalil maxsuus est-ce que lool ci la loolu dinañ ko régler insha allah ci biir axdu shay'in ma'lum maxsuus boobu min maalin maxsuus ah fii waqtin maxsuus voilà léegi ñu jàll ci beneen fii waqtin maxsuus ci jamono joo xam ne ju jagoo la waaw mooy du zakat du du mois bu ne lañ koy génnee zakat du loo xam ne c'est pas un salaire boo xam ne comme à la française dama jà dama dama dama dama découvrir loo xam ne lu bees la te yàggul bi mu ko découvrir deux semaines la war a def mooy ñun ni ñu xame comme côté France nii xame salaire ak Sénégal salaire par mois lañ lay kii mooy ci monde bi mais loolu charia da koo xam charia xam na ko. mooy man loolu dama dul woon gis lu dul ñenn ñi nga xam dañuy journalier buñ liggéeyee léegi ñu fay leen tey suba ñu embauché waat leen mais li ma dul woon gis xam nga sharia xam na soit waa ji booy ijaara boo ko luyee ay service am soit nga koy fay yéenay xool yow mi yan hein wala yen walla amiyan yéen yéenay xool waaw mais na leer na leer au départ mais mooy euh, yoo xam da ngay nekk salarié mais yow salarié nga mais semaine bu ne ñu fay la dara <laughs> te waxuma da ngaa laaj ñu acompte déedéet <laughs> boo ko découvrir dégg fa muy xew affaire bi dafa xaw a bizarre sax <laughs> waaw moom aji mu naan ma ko affaire yi melul comme France que di xaar ay mois yi ñu un mois ñu lay fay déet tous les toutes les semaines wala ay deux semaines ñu fay la. <laughs> voilà mooy zakat nag dadul lu ñuy génne tous les mois du lu ñuy génne toutes les semaines mooy dafa am moo tax fii waqtin ci jamono joo xam ne maxsuus du jagoo la te foofu bu boofaa waxtun ma euh, maxsuus te la ñuy gise liñ naan xawalaanul xawl këne alal ji def na at bi mu matee nisab hein bi mu matee ci sëy bi nga xam ne bu fa àggee ci la waaj yi war a joxe zakat loolu moo ñuy indi ci ala awsaafin maxsuusa waaye nañu yemagoon fii waqtin maxsuus ci jamono lii mooy définition shar'an hein fii waqtin maxsuusa mooy ci jamono joo xamante ne nii ju jagoo la mooy xawalaanul xawl comme an naqdayn nañu waxagul ci ñaar yooyu or ak argent ñoom ñaar pour nga joxe ci zakat il faut un an mooy at mi wër waaw mais ça dépend ci or ak argent de ça dépend ci ban or ak ban argent parce que bu dee rikaz rikaz dinañ gis rikaz hukmu rikaaz yi attey rikaaz ko gisaale insha allah mooy rikaaz bu dee rikaaz loolu amul xawalaanul xawl foofu nag la ñuy xamee fii waqtin ma'lum kon fii waqtin maxsuus boog mooy bu dee rikaaz moom dafa am waqtuhu al maxsuus léegi lan mooy jamonoom ju jege jooju nga xam ne ci lañ ko war a loolu dinañ ko gis insha allah bu dee am naq day ni wax nañ la sànq xawalaanul xawli day def at kon loolu it ñu jàpp ko mu am leneen comme azuru mbay mi loolu soxlawul xawalaanul xawli soxlawul muy mat un loolu it dinañu ko gis insha kon fii waqtin maxsuus ala awsaafin ci ci ay melo yoo xam ne yu mooy il faut alal jooju mu am ay melo façon alal yi comme yi ñu doon wax sànq mais fi ala awsaafin maxsuuf su maxsuusa mooy euh, alal ji il faut mu am comme ni ñu waxoon sànq émeraude yeeg yooyu il faut mu nekk ci yoo xam ne ci la ñuy xamee ne lii war nañ ci jële zakat lii waruñ ci jële zakat waaw lii war nañ ci jële zakat lii waruñu ci jële zakat li ta'ifatin maxsuusa mooy alal jooju ñuy jël shay'un maxsuus boobu buñ ko jëlee daa am nag ñu koy jox duñ ko jël rek ngir toog parce que on a pour rek wan waa ji la jël nañ non mooy li ta'ifatin maxsuusa goo xam ne rek dañ koy jël jox ko am mbooloo moo xam ne mu jagoo la moo xam ne suñu boroom moo tudd ñan ak ñan ñoo éligible ñan lañ ko war a jox comme niñ ko gisoon ci suratu tawba foofu la ñuy yaatale affaire boobu ci côté bii mooy li taifatin maxsuusa waaye am na leneen mooy min shaxsin maxsuus dañ koy jële ci nit ku jagoo waaw mooy alal ji dañ koy jële ci nit mooy lan parce que alal lool côté boobu la xool lañuy ñuy gisee ci chart yi ñu la doon wax sànq chart kiy joxe ak chart alal ji côté charte kiy joxe il faut ñu xool ban façon nit la waaw mooy loolu ñuy jël min shakhsin maxsuus tamit alal ji yaa ñuy jëlee zakat dañ koy jëlee ci nit ku particulier du ko tëb ñu ne kii day kii am na alal rek day joxe zakat non parce que moo am na ci boppam moo jar a xool est-ce que ki ngay askanele euh, alal ji est-ce que ko bokk na ci ñi nga xam ne ñu war am dara lañ mu ngi mel ne esclave est-ce que day joxe zakat esclave moomul dara waaw hein koo xamante ne ni dañ koo moom est-ce que bu amee alal alalam jooj dañ ciy génne zakat loolu mooy min shaxsin maxsuus il faut ñu xam kooku kan la mais tamit foofu la ñuy gisee min shaxsin maxsuus yan façon nit ñooy joxe zakat est-ce que zakat nit ki balam koo joxe il faut mu nekk ku majeur comme ni nga xam ne ci lañ naan julli ci muy nee farata ci nit mooy mu nekk majeur même bu dee dañ ko koy digal laata muy majeur ndax bu màggee mu yomb ci moom appliquer ko yomb mais wax yi mooy est-ce que est-ce que est-ce que e, zakat ci ku majeur kese ku majeur kese ko war a génne autrement dit ñu waxe ko neneen est-ce que xale ab liir par exemple boo xam ne baayam boroom alal la masha allah génn na àddina bàyyiwu fi kenn moom kese la fi baax yaay ja ba mu koy jur la génn àddina walla sax yaay jee ngi dund xam nga yaay ji moom alalam bu jëlee partie mu bariwul léegi doom ji moom mu amul keneen ku ko war a doon ku dul xale boobu liir la léegi alal jooju noonu est-ce que dañ ciy génne zakat walla déet loolu fa lañ koy régler min shakhsin maxsuus waaye waa ji nga xam ne boroom alal la mais dafa dof waaw nit la koo xam ne liggéey na ba bari alal wala am na héritier na ko wala may nañ ko ko ba am am alal ju bari waaye am ku ko jox par exemple <laughs> am ku ko amila saa yi ah am benn waay bu ko faj amila ko sa waay bopp bi naaw mu kiti kay léegi est-ce que waa jooju noonu moom comme ko dof la léegi mooy àndatul ak sagoom wératul majnuun la est-ce que alal jooju noonu moo ko moom duñ ne duñ ne wérul il à Fann à l'hôpital psychiatrique de Fann wala il est à Vinatier ici à Lyon ñu koy faj après ngeen ne kon cela veut que kon alal yi gars yi bon finalement comme que wératul na ko gars yi déedéet moo ko moom léegi nag laaj bi mooy min sax sin maxsuus bu boobaa waajoo est ce que alalam jooju wérul mooy moom man koo génne mais est ce que dañ ko ko ka ka chargé wu yor alal ji da ko ko da ciy génne zakat walla déet voilà loolu mooy wax ji kon axdu shay'in maxsuus min shaxsin maxsuus hein min maalin maxsuus fii waqtin maxsuus ala awsaafin maxsuusa li taifatin maxsuusa loolu mooy zakaa hein loolu mooy zakaa hein kon ginnaaw bu ñu xamee lii kon ci sharia day tekki ak laab setal ak yokk ak namaaw day tekki ak yiw loolu lépp waa ji def zakat loolu lépp da koy am Allah ki koy jaxe li wajhillaahi tabaaraka wa ci shar'an wax nañ la lughatan lele mooy moo la buñ yàgg xam nag même bu dee ne mel ni imaam ad Daawud euh, moom dafa bañ lool ne mbir mi ci sharia moo ko yëndi mais loolu lu yéeme la <laughs> mu ne imaam ad Daawud mooy lan Daawud ibn Ali al-Zahiri di sëriñu Zahiri yi moom moom bi amul benn cosaan tur bi amul cosaan ci loo waaye gis nañ ni am na cosaan ci ci loo waaw sakat day seetal bakkan waaw qad aflaha man zakkaaha baat baa ngoog ci luxa moom dane rek ci alxuraan la ñëw mais arab yi xamoon nañ ko ci seen seen yeeg yooyu yëpp dañ ko doon utiliser qad aflaha dëgg dëgg texe na man ki nga xam ne zakkaaha moo setal hein bakkan bi ko boroomam jox ba génne ko ci radaa ili ci tilim tilim yi takk takk yi teg ko ci sharia teg ko ci li neex boroom bi Hmm? kon kay qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha ah ak xud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkiihim biha ah xud jëlal min amwaalihim ci seen alal yi sadaqatan zakat boo xam ne moom ngay jël ci ñoom hein boo xamante ne nii ni tutahhiruhum daf leen di setal watu zakkihim mu leen di yëwënal hein di leen baaxal di haa nga leen di baaxal di leen setal tutahhiruhum nga leen di laabal watu zakkihim nga leen di yëwënal di leen baaxal ñu jóge ci nga xam ne mooy maasi ak yu wute alquran yi hein setal leen teg leen ci yiw man zakkaaha waaw ci nga xam ne moom moo setal ba kanam kon mu ngi noonu ak waa ji nga xam ne alladhi yu'ti maalahu yatazakka ki nga xam ne day joxe alalam ngir jege boroomam di se ngir ngir gën set gën a jege boroomam laa laa ah xam nga zaka moo la xam ne arab yi dañ ko yàgg xam xoolal euh, euh, suuratul Kahfi pour wax li imaam Daoud c'est bizarre li mu wax noonu rahmatullah bi muy wax naan euh, gaay bañ nee ca xuntuma ñu ne fab'athu ahadakum bi wariqikum haadihi ila almadina falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum bi rizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada mooy waa gens de la caverne radiyallahu anhum ashaabul kahfi waa xuntuma baleen suñu boroom nelaw looye seen at yu bari yoo yële bañ yeewoo dañ ne nañ yónni kenn ci suñu monnaie bi ñu yor suñu alal ji ñu yor ngir mu dem ca marché ba bu fa demee nag fal yanzur na xool bu mu ñoo ndil lu xaraam de <laughs> parce que ku jëm ci yàlla di lekk lu doo dem fenn wa dakara rajula ash'atha aghbara yutilu safara yamuddu yadayhi ya rab ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya kuy jaamu yàlla lu la neex lekk li may am sama yoon newu ci naa ko am rek bu ma ko amee mooy dagan na mooy doo àgg fenn kon ñu ne ku demit ki ñuy yónni bu na xool li mu ñuy jënd la ah, bu mu dem rek buub ci marché bi euh, qualité prix rek lii daal bo yomb na yo gafa gay na ci acca ñu jënd mukk fal yanzur na xool ayyuha ca biir marché ba ana kan ci commerçant yi jaaykatu lekk yi jaaykatu aliment yi jaaykatu ñam yi nourriture yi azka ta'ama moo gën a daganle moo gën teeyle moo gën setle li nga xamante ne nii mooy sellale ki gën a sellale ñam nga muy jaay te mooy lu dagan waaw Allah léegi nag ginnaaw buñ paree ci e, côté bi mu am beneen affaire boo xamante ne beneen masala ginnaaw kon gis nañ première masala mooy <laughs> tasawurul masala xam lan mooy zakat kon léegi zakat xam nañ at-tahaaratu wa zakaa'u wa namaa'u yooyu yépp mooy zakaa wa salaax waaw wax nañ la ko léegi léegi nag am beneen laaj bu am solo mooy ana kañ lañu farataal zakaa waaw waxoon naa la bul ne yii amul solo de wala bon yow jàll yii yépp am solo bu amuloon solo yàpp pour nga ne moos boroom xam-xam yi taxaw tax dinañ nekk di di di di ci lu amul solo waaw waxoon naa la nag suñu doomi jamono ñoom il n'entre léegi jamais ci profondeur yi affaire fast food la ci lépp waaw fast boobu food ci niñ koy defe ci wàllu restaurant rapide yi xam-xamit ñu bëgg ne mbir mi daal xam rapide xam rapide amul waaw boo bëggee xam ah am na yoo xam ne wa tuuru zamani la imaam Shafi'i waxoon de waaw waaw foog nga yàgg ci mbir yi waaw jox ko yàgg ci nag pas yàgg ci rek pour avoir l'intention de yàgg ci mooy yàgg ci day am lan day am but day objectif mooy bu mooy mooy rek la la euh, temps ba loola laaj ngir ñu mën koo xam lool kese la ci jublu tekkiwuñ ne fi di yàgg ci daara ji kese ngir ñu ne waa ñi ah il a fait huit ans de daara non non non non c'est pas sa huit ans de daara boobu bu dee la nga fay jàng mënoon nañ ko xam ci deux ans kon yow da nga doon taxawaalu waaw hada moom laysa fihi kathiru njariñ saway léegi nag kon ginnaaw bu ñu xamee loolu léegi ñu ñëw kon ci laaj biñ la wax kañ lañu farataal zakat kañ al imaam al xaafiz ibn xajar ci fatxul yi tudd na fa masala mi nañ déglu li wax bu amee nañ déglu lim wax après bu amee yuñ ci taxawu seetlu Euh, dees na ko def hein moom al imaam al xaafiz ibn xajar raxmatullaahi alayhi ci kitaabu zakaa hein mu ne uxtulifa fi awwal waqtin furida zakaa mu ne boroom xam-xam yi de dañuy wute ci ana kañ ban jamono lañu farataal zakat joxe zakat azaka ah, kañ lañ ko farataal mu ne loolu dañ cee wute de fa dhahaba al aktharu ila annahu waqa'a ba'da hijra mu ne li ëpp nag ci boroom xam-xam yi alayhim dañu ne après hijra gi lañ ko farataal mooy ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daal di gàddaaye jóge madinatu makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima daal di dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ñu ne foofule bi mu ñëwee Medina foofu lañ ko euh, farataal duñu duñu duñu parce que euh, bu ñu liiree li imaam alxaafiz wax moo taamu ba fin ba mën naa jaxasoo ci ñenn ñi waaw hein parce que lu tax parce que dafa wax wax wax ci biir wax bii mu wax après bi muy wax ci biir ñi ne après hijra bi seeni wute seen biir waa après hijra bi kañ après hijra bi mu indi ñooñ après ca biir mu dem ba ci biir ne waaye am na ñu ne avant hijra bi la mooy ñun dañ la koy defal lu gën a mooy dañ daan la ñaari wax yu mag ñoo ci am benn bi te mooy ji ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nee nañ après hijratu rasulillah la après bi yonent ma lay sarsam gàddaay beneen bi ñu ne non beneen wax bi déedéet kii nu mu tudd zakat bañ koy farataal Makka la woon waaw ci gàttal première wax bi dane Medina lañ ko farataale beneen wax bi ne déet mukk Makka la léegi nag buñ paree ci lii leer na ana dalilu ana dalilu ku nekk ma ne la bala ngaa laaj dalilu ku nekk mooy ñi ne après parce que ñi ne Makka la ñoom newuñu fa di definiir ban mois la ci bañ nee Makka ak ba yonent ma saa saa nee Makka zaadahallaahu sharafan ñoom newuñ ci di ci yooyu Makka la Makka la jeex na. ñi ne Medina nag ñoom ci seen biir dañoo wute ndax ci ñi ne Medina am na ñu ne ci première année bi la waaw comme ni ko al imaam az-Zahabi tuddee ci taarixul islam waaw. këne ci première année bi lañu farataal fi sanatil ula furidati zaka hein ci année bu njëkk bi ci lañu farataal zaka am ñeneen ñu ne déedéet ah mukk fi sanati thaniya hein comme ni ko al imaam an-Nawawi tuddee ci ar junje ko ci ar rawda hein ar rawda téereem bu am solo boobale deuxième année bi am ñeneen ñu ne mukk du ci benn ci lool